أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة uswatun hasanatun liman kaana yarju llahi wal yawmal wal yawmal aakhir liman kaana yarju llaha liman kaana yarju llaha wal yawmal aakhir wa dhakara llaha kathiira ولما رأى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا ما وعدنا الله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله wa ma zaadahum illaa imaanan wa tasliimaa minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa aahadu llaaha alayhi fa minhum من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما غفورا إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم mafaa'ili arab yi noonu noxat alamin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 bunt bi nga xam ne mooy wax ci wàllu tawaaf ginnaaw jullik suba ak jullik tàkkusaan ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xam ne dafa wax ne sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yanha 'ani as-salati 'inda tulu'i ash-shams wa bi ak faf soowam naka noon gisul nañ hadith sayyidina Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhuma maanaam nga xamante ne Abdul Aziz ibn Rufay' moo ko nettali rahimahullahu ta'ala mu ne gis na ko yatuufu ba'da al-fajr wa yusalli rak'atayn gis na ko muy tawaaf ginnaaw fajar ba dopp julli ñaari rakka naka noonu soxna Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha maanaam sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma bi nga xamante ne moom la ko def muy xabaare ne soxna Aisha radiyallahu anha moo ko wax ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yadxul baytaha illa sallahuma ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñaari rakkaa yi mu doon julli ginnaaw tàkkusaan musul dugg néegam lu dul euh, daf ko julli maanaam kon euh, loolu mu nekk kon euh, loo xamante ne kon soxna Aisha radiyallahu anha daf daan gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko def waaye comme niñ ko gisee soxna ummu salama radiyallahu anha nee na yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom mooy lu jagoo lool maanaam moo ko xabaare ne moom moo jagoo di julli ci ginnaaw waxtu woowa maanaam di julli ci ginnaaw tàkkusaan waaye lu dul loolu rek comme niñ ko gisee ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo tere xeet wi gisoon nañu baabul marid yatuufu raakiba buntu bi nga xam ne buntu bi nga xam ne mooy wax feebar moom day daal di tawaaf rek fekk day war ñu gisoon ci yenente ne sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawafa bil bayti wa huwa ala ba'ir kullama ata ala ar-rukni ashara ilayhi bi shay'in fi yadihi wa kabbara mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam de dafa tawaaf eh, ci néegu yàlla bi fekk mi ngi ci kaw gëléemam saa yoo xamante ne dafa ñëw ba ci ba tolloog euh, ruknu bi maanaam mooy euh, ruknul xajarul aswad bi rek daal di euh, ci junju dara ci lu mu ci loxoom te mooy mihjan bi daal di kabbar bu ko noonu gis nañ hadith sayyidat ummu salama radiyallahu anha mu ne shakawtu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ashtaki fa qaala tuufi min wara'i an wa anti rakiba nee na damaa jàmbat ci yenente bi sallallahu alayhi wala damaa tawat yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man de damaa tawat maanaam mooy dama feebar damaa tawat mooy dama feebar maanaam mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko tawaafal ci ginnaaw nit ñi fekk yow da war maanaam da ngaa yéeg ci maanaam mooy ci gëléem nee na fa tuftu wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli ila jambil bayti wa huwa yaqra wa tuur wa kitaabin mastuur maanaam eh, ne ma daal di kon tawaaf eh, te fekk yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ngi ci di julli moom ci wetu kaaba gi ci wàll benn wàll ci kaaba gi maanaam di jiite nit ñi jullik fajar jullik suba muy jàng sooratu Tuur comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee naka noonu tàmbale woon nañ ci baabu siqaayatil xaaji maanaam bunt bi nga xamante ne moom moo aju ci nandal ñi nga xam ne ñoom ñooy kii aj ñi aj te loolu gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamante ne moom la wax ne ista'zana Abbas ista'zana al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an yabita bi Makkata layaliya minan min ajli siqayatihi fa azina lahu ne ndawal yàlla ne sayyidina Abdullah sayyidina al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu dafa laaj dafa sàkku ndigal ci yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci mu fanaan ca Makka te mooy guddi yi nga xam ne ca lañu waroon a fanaan minan moom mu fanaan Makka ngir maanaam nandal bi nga xamante ne moom lay nandal euh, nit ñi maanaam ci mooy zam-zam bi mu daal di koy jox ndigal li léegi nag mu ne imaam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala euh, daa di dellu siwaat mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awal kitaabi ilayhi haddathana Ishaq te moom mooy al-Wasiti rahimahullahu ta'ala mooy Ishaq ibn Shahayn ibn al-Harith al-Wasiti Abu Bishr gisoon nañ ko mu ne qaala haddathana Khalid bii nag moom ibn Abdullah la rahimahullahu ta'ala mooy Abul Haytham moom al-Wasiti an Khalid ibn al-Hazza mooy Abu Mihran al-Hazza rahimahullahu ta'ala Abul Manazil bokk Khalid ibn Mihran al-Hazza Abul Manazil an Ikrima muy mawla ibn Abbas radiyallahu anhuma an ibn Abbas muy sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma maanaam jëmmi càllale gi muy jëmmi càllale gi ñu gisoon ci xadis euh, bi nga xamante ne moom moo nekk ci euh, euh, baabul baabul marid yaqufu raakiban maanaam boobu xadis boobu nga xam ne moom lañu gisoon moo xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma jëmmi xadis jëmmi càllale googu mooy jëmmi càllale gi nga xam ne moom lañu gis fii mu ne anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama jaa dafa ñëw ila siqaayati ci fi ñuy nandale maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon mooy ndox mi maam teenu zam-zam dafa am fi nga xamante ne moom mooy pund boo xam ne moo fa nekk foo ne foofu la ñuy nandalee léegi nag loolu comme niñ ko gis woon ci suñu jotaay bi weesu euh, waa euh, kër euh, Seydina waa kër Abdul Muttalib ñoo ko donnoon Seydina Al Abbas radiyallahu anhu donn ko naka noonu ginnaawam doomam yi Seydina Al Fadl d'ailleurs Seydina Ali bëggoon na ko féetewoo waaye ñoom Seydina Omar wala Seydina Ousmane ne ko déet. Eh, bàyyi ko al fadl maanaam moo tax si na al moo ko jël doon ko maanaam noonu lañ ko doon te ci kër eh, maanaam kër googu muy waa kër Seydina al Abbas radiyallahu ta'ala anhu maanaam moom nag kon eh, bi mu nga xamante ne moom lañ ñëw gisoon nañu tamit yeneen yi nga xamante ne ñoom ñooy mooy alxijaaba ak yeneen yi ci def yëpp sadona yeneen yi gisoon nañ leen li nga xamante ne moom mooy kon moom bi mu ñëwee nag kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu fa ñëwee maanaam kon ginnaaw bi nga xam ne yenn euh, Seydina euh, Abbas radiyallahu anhu maanaam laaj na ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ba mu fa demee maanaam nga xam ne nag léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwee moom it maanaam fekk Seydina Abbas radiyallahu anhu di di nandal maanaam di nandal nit ñi fastasqa mu daal di sàkku ñu nandal ko moom itam maanaam euh, comme ni nga xam ne noonu la ñeneen ñi ci des ñëpp waxee fa qaala al Abbas Seydina al Abbas radiyallahu ne yaa fadlu maanaam doomam la al-Fadl ibnu Abbas moom sax d'ailleurs moom moo tax ki ci des ñu naan ko abul ummul Fadl maanaam yaayam mooy Lubaaba bintul Haaris al-Hilaali euh, radiyallahu anha ñu naan ko ummul Fadl maanaam ngir ne taawam bi moom moo tudd al moom mooy euh, ki nga xamante ne kenn la ci ñi robon yenente bi sal maam ñi doon sang yenen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne izhab demal ilaa ummiki ci ilaa ummika ci sa yaay fati nga dikkee rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maam nga indil bi sharabin ndox maam mu mu naan min indiha bu tukkee ci moom maanaam dañoo duyoon ñoom ci ndox mi téye ko buñ ñëwee mu ne demal ci nga wax ko mu indi mu jox la ci ndox mi nga indil ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa lu tax ndax ne dafa am ci yeneen riwaaya yuy leeral mbir moomu maanaam ne li nga xam ne moom moo taxoon moom mu sàkk ko mooy ne loxol nit ñi dañoo dugg ci ndox mii fi ne ah ba nga xamante ne maanaam da comme dañuy duy di stocké après bu ñu ñëwee ñu jox leen ñu naan loxol nit ñi nag yéeg di dugg gi dugg gi ñu ci dugal loxo yi lu bëri loolu moom moo tax mu mujj a nëx maanaam ndox mi mujj a am ah, maanaam mel ni daa daa jaxasoog loxo yi nit ñi lu bëri maanaam te xam nga rek foofu maanaam jamonoy ajak ak yu mel noonu day ta léeg-léeg mën naa tàng mën naa Euh, indi ay xeet maa mbir yoo xam ne daal dëgg-dëgg euh, mu nekk jamono joo xamante ne nit ñi dañuy ñaq ak xeet yooyu noonu loolu nag la doon bañal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam naan ci lu mel noonu mu nekkoon ko non non demal nga indi fële ci ndox mu set mais nga xamante ne moom nga koy indil euh, loolu nag ba mu ko ko waxee. Euh, fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko isqini nandal ma maanaam mooy nandal ma ci lii ñëpp di naan loolu yonent bi sallallahu alayhi wa loolu tamit euh, beneen mbir la maanaam day wane ak woyof bi nga xamante ne moom la woyof euh, ak it maanaam buggul ñu koy defal ay privilèges yoo xamante ne maanaam di ko jox ay yoo xam ne moom ak nit ñi duñu duñu duñuy wuute maanaam bu boobaa tey loolu su ko defoon itam comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci kanam maanaam bu boobaa kenn ku ci nekk da ngay bëgg beneen privilégié it wala book bëgg lu mel noonu te loolu bu jàppandi walla book maanaam de toute façon ala kulli la muy mën a lu muy wane rek mooy woyof bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama woyof mu ne ko kon nag nandal ma qaala mu ne ko ya rasulallah yow yentu yàlla bi sallallahu alayhi wasallam na ko moom na ko ñoom yaj'aluna dañoo def aydiyahum seeni loxo fii ci moom qaala mu ne ko isqini nandal ma laa wax fa shariba mu daal naan minhu ci moom maa am na nettali bu sayyidina euh, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nettali euh, jëmmi xadis bu nekk euh, al imam ibnu Asakir solo ko rahimahullah mu ne li tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam def ko mu ne yarju bihi barakata aydil muslimina maanaam lim ci li tax mu def ko biñ ne ko lima lan moo tax yenente bi def loolu salaata mu ne dafa yaaka dafa def ci doon sàkkuwaale barke bi nekk ci loxo jullit ñi maanaam loolu moom moo tax euh, mu daal di koy def te lool tamit day tegtale ne barkeellu mënef na koo def ci ku dul yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam barkeellu mënef na koo def ci mbiri nit ñu baax ñi te loolu maanaam loolu daf koy tegtale bi nga xamante ne kon ci la ko waxee ko istani nandal ma kaala mu ne ko iskini nandal ma fa shariba mu naan minhu ci moom summa topp ataa mu dikkee zamzama mu dem euh, ci zamzam wa hum fekk ñoom yas kaw yas kaw na ña ngay nandal foofa wa ya'maluna ci ñuy jëfi fi haa ca moom maanaam ba tey nga xam ne ñoom euh, waa waa kër ga comme seen waa kër ñoom ñoo fa nekkoon muy nandal gaa yi ci sam fa fa mu ne ko i'malu jëf liggéey leen bu baax jëf leen jëf leen fa innakum naka yéen ala amalin yéen a ngi ci liggéey saalihin bu sell yéen a ngi ci ci liggéey bu baax a baax maanaam loolu tamit bokk na ci li muy wane moom mooy ne eh, xiirtal nit ñi maanaam bu ñu nekkee ci lu baax maanaam nga xemmem loo leen ko di leen xiirtal loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy li jaadu ci kilifa summa topp maanaam waaw góor daal baax na ci baax na maanaam summa topp xaala mu ne leen lawlaa budul woon an tughlabu ci ne danañ leen noot la nazaltu kon di giñ naan doon naa wàcc xatta mbéta adaa ma ma daa di teg alxabla euh, euh, buum gi ala haadihi ci lii yaani mi ngi ci namm aatiqahu maanaam euh, doqam loosam wa ashaara mu daal di junj ila aatiqihi ci loosam maanaam budul woon maanaam mooy ne doon naa xëcc buum gi teg ko di teg ko sama loos bi di xëcc buum gi maanaam ngir lan ngir di bokk ci ñi nga xam ne ñun ñooy ñooy ñooy dindi parce que dafa am ñoo xamante ne ñoo doon root di duy eh, Seydina Abbas di nandal maanaam mm, loolu léegi nag bi mu demee ci zam-zam ba nga xamante ne foofu lañ doon naan maanaam foofu la ñuy duyee mu ne leen waaw góorgóorlu le leen ci bu dul woon damay ba nit ñi noot leen ci lii loolu nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute nañ ci maanaam bu njëkk bi moom mooy su dul woon ne maanaam su ma ñëwee def ko maanaam bu boobaa nit ñi dañuy ñëw xëccoog yéen daan ne ah liggéey bu mel nii nag moom duñ leen ko bàyyee segam yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam moom moo wàcc di ko def ñu nit dañuy xëccoog yéen maanaam defandoo ko ak yéen voilà wala boog te loolu mën naa dem ba nga xamante wala boog suñ beneen beneen maanaam bi mu mën a yor moom mooy su ma bañoon su ma bañul woon nit ñi noot leen ci maanaam moom mooy su ma dul woon def lii su ma defoon loolu ñépp dañuy koy bëgg a def maanaam ku ne danaan ah jëf comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy at def na ko ñu nit ñu def ko lu mu bon bon maanaam bu boobaa day dañuy foog newu dafa war bu boobaa ñépp daal di rot wàcc ah ku nekk bëgg a rot te boobaa du jàppandi maanaam gis nga nii ay millions yi nit maanaam bu fekkonte ne képp ku ne da bëgg a def loolu doonu woon jàppandi maanaam loolu yëpp mu nekkoon bu du woon loolu kon man doon naa ñëw def ko loolu tamit dañ ciy xamee ni jëf yenent bi sallallahu alayhi wasallam ni ay waxam nekkee luy tegtale lu war loolu lay jëfam yi ci bu fekkente ne day leeral lu war noonu lay nekkee lu war maanaam masalan euh, sujjóot ci biir julli wala boog Euh, toog bi ñuy toog diggante ñaari sujjóot yi ci biir julli nekkul loo xamante ne alxuraan dakaa tudd masalan maanaam toog yi ci ñaari toog yooyu waaye loolu dafay nekk farata lu tax ndax julli la ñu yenente bi lañu alxuraan def loo mu nekk farata ci ñun te yenente bi sallallahu alayhi moo ñu jàngal nan lañ koy defee loolu ba day daal di wëlbati ku nekk farata yi nekkul farata yépp dafa am leneen lu loo xamante ne moom mooy dalil bi wane nañu lii du farata waaye lépp loo xamante ne maanaam moo luy loo xamante ne day leeral farata luy leeral lu war loolu day teg day tegtale ne loolu dafa war xadis ah, bi ah, imam ah, al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi ci moom rek moo ko indi ci waa xam kutubu sitta imam Ahmad indi na ko xadis numéro deux mille deux cent vingt-sept trois mille cinq cent vingt-sept kon ñu gis ne waa xam kutubu sitta ñoom imam al-Bukhari rek moom moo solo xadis bi rahimallahu al-jami' baabu ma jaa fi zamzam maanaam baabu buntu maa jaa li nga xam ne dikk na fii zam-zam ci ndoxum sam sam maanaam zam-zam nag euh, dafa am ay ngëneel yu rëy rëy yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko ci def te bokk na ci mooy ne Seydina Jibril alayhi salaatu moom mooy ki nga xam ne moo ko bënnoon ci jamonoy maam Adama alayhi salaatu wa salaam ba nga xamante ne léegi bi tuufaan bi ñëwee mooy mbënn bi daf kaa raafal maanaam ba mu ko raafalee euh, bi Seydina euh, Ismaïl alayhi salaam boobu gone Ah, ak soxna Haajara indi ko maanaam bi ko yoree noonu mu amuñu lu ñu naan muy daw diggante Safa ak Marwa di wër ba mu ñëwee léegi Seydina Jibril tamit bënn ko maanaam ci ronu tànki Seydina Ismaayila alayhi salaam maanaam ñoon ko zam zam maanaam mooy dalal dalal am na ñu ne déedéet tudd du lool moom moo tax ñu tuddee ko zam zam waaye li nga xamante ne moom mooy zam zam euh, li tax maanaam moom mooy ndox mi euh, dafay fulandi day bëri. ba pare day dajaloo mooy alkasratul ijtimaa loolu mooy zam zam zam mooy zam wala zam zama wala zammama maanaam loolu lay tekki maanaam mooy dafay bëri mais ba pare day dajaloo fenn loolu am na tamit ñoo xamante ne dañoo wax leneen maanaam ñu bëri yu wax ñu bëri am na ci waaye yeneen bi moom sallallahu alayhi wasallam nee na rahimallahu euh, imrata euh, wala boog umma ismail wala euh, maanaam mu ne yàlla na yàlla yërëm yaayu Ah, Seydina Ismaïl te moom mooy soxna Haajara ah, ah, alayha salaam mu ne nag mu ne lawlaa annahu anna lawlaa annahu qad la zahabat ila Sham maanaam ne bu dul woon wax na Zamzam kon ndox mi day dem ba Sham maanaam dañuy wax Zamzam di wax zum zam di wax zum zim di wax zum zum maanaam yooyu dañ koy wax di wax zam zam maanaam yooyu am na tamit yeneen i tur yoo xamante ne ndox mi am na ko ala kulli xaalin zam-zam euh, maanaam kon loolu lay tekki maanaam euh, ndox la moo xamante ne dafa tëm-tëmi te dafa neex te dafa nekk loo xam ne dafa sel comme li yeneen bi waxoon sallallahu alayhi wasallam ne taamu tu'min wa euh, wa sharabu naka la ko wala wax ju mel noonu maanaam Euh, ndox la boo xamante ne euh, ñamuk ku ku ku ku ñamuk ñamuk ku euh, ku ku ku bëgg lekk la maanaam képp koo xam na moo tax yonent bi sallallahu alayhi moom ci boppam daan na toog ay bés yoo xamante ne daanu lekk dara lu dul dana def rek naan ndoxum zam-zam maanaam saa ñu ko lekk lekk mu ne suur na parce que ndoxum zam-zam ci boppam day suuralaate maanaam te loolu beneen bi ci des tamit moom mooy ndoxum zam-zam. day naan maanaam boo ko boo bu fekkente ne da ngaa feebar wala boog mooy woo wa sharabu suqmin voilà maanaam ku feebar dem da ci naan maanaam bu ci naanee day wér naka tamit maanaam da koy wéral naka tamit zam-zam euh, moo ku mel ne Seydina Abu Dharr al nekk na Makka fanweeri fan yoo xamante ne ndoxum zam-zam rek la doon naan maanaam soxlawu maanaam euh, doolu woon def leneen lu dul leen ndaan ndaan ndoxum zam-zam maanaam ndax ndoxum zam-zam dafa am barke bu ci nekk boo xamante ne nekkul ci beneen ndox ci kaw suuf loolu moom moo tax ndox bi gën ci kaw suuf mooy ndox yi génnee diggante loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndoxum zam-zam moo ci tegu ndoxum niil moo ci tegu ndoxum furaat moo ci tegu maanaam euh, yooyu ñoom ñooy ndox yi nga xamante ne ñoom ñoo gën ci ci ndoxu adduna bi li nga xamante ne tamit moom mooy euh, euh, maanaam zam zam zam maanaam beneen maanaam barke la boo xamante ne daf cee nekk tamit mooy euh, secret bi ci nekk maanaam mooy jëmmi secret yenente bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallama te ndoxum zam-zam itam euh, moo tax ki nga xam ne moom mooy Seydina maam Abdul Muttalib bi maam yenente bi sallallahu alayhi bañ koo suulee ah, bañ koo suulee zam-zam maanaam moom ci boppam moo gisaat moom la borom subhaanahu wa ta'aala wan fan la zam-zam nekk maanaam mu sulliwaat ko comme ni nga xam ne noonu la siiwee ci taarix moo tax ñoom moom moo mu continuer di toppatoo li nga xamante ne moom mooy lii wër-wërloo ci euh, wàllu zam-zam euh, mu ne qaala bil euh, isnaad muttasil fi al-kitaab ilayhi wa qaala abdaan maanaam muy Abdullah ibn Usman ibn Jabalata ibn Abi Rawwaad muy gën a ci. Euh, Abdaan Abu Abdurrahman al-Azdi rahimahullahu ta'ala bokk ci fukkeelu génération bi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk Marwazi mu ne qaala axbaranaa Abdullah ibn al-Imaam ibn al-Mubaarak ah, al-Marwazi rahimahullahu ta'ala Abu Abdurrahman la moom tamit daa xatal ma Hanzali Euh, bokk ci juróom-ñetteelu génération bi génn génn àdduna cent dix-huitième année génn àdduna cent quatre-vingt-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala axbaranaa Yuunus ibn Yaziid al-Ayli mu ne an Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az-Zuhri annahu qaala qaala Anas ibn Maalik maanaam radiyallahu ta'ala anhu hmm, euh, euh, Anas ibn Maalik ibn Nadr hmm, ibn Damdam al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne no qaala nee na kaana nekkoon na Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu euh, di sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy sayyidina Jundub ibn Junaada ah, radiyallahu ta'ala anhu bi rasuwi ci Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu bo um génn adna 32e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuhaddisu doon na nettali anna rasulullah nako ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa ne dafa ne furija Euh, maanaam euh, ubbi nañu saq fii sama téeg wa ana fekk man bi makka maa ngi makka maanaam téeg mooy mooy mooy plafond maanaam dañoo dañoo xar sama plafond wu nekk maanaam loolu mooy bu rëdd saq fii maanaam dañoo xar maanaam euh, saq fii sama téeg wa ana fekk man bi makka maa ngi makka maanaam néeg bu sayyidat ummu hani la radiyallahu anha maanaam foofu la nekkoon foofu la fanaanoon guddi googa nee na fa nazala mu daal di wàcc jibril sayyidina jibril alayhi salaam fa faraja mu daal di xarat tamit sabri sama dënn maanaam daf ko indi ba ci kaaba ci kaaba gi place boobu mu xar dënnam ah, su ma topp xasalahu mu daal di koy raxasee bi maa i zam-zam ci ndox mu zam-zam maanaam loolu la fait que yenente bi sallallahu alayhi war a rañaan ñu jël ndoxum zam-zam sotti ko maanaam euh, raxasee ko dënnam maanaam loolu day tegtal ak ngëneel gu mag gi ndoxum sam-sam amee maanaam nga xam te ndox amul na ci kër gi mais dañ ko yóbbu ci ndoxum sam-sam maanaam ñu ñu foofu lañ ko xaree maanaam ñu sotti ci ndoxum sam-sam googu loolu day tegtale te li yent bi sallallahu alayhi wasallam ne xam ne zam-zam li mashriba maanaam li mashriba la zam-zam la tax nga naan ko loola nga ci am voilà moo tax ku mel na Seydina uh, ki sahaaba yi radiyallahu anhu ku mel ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maanaam uh, wala Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ñun dëgg buñu daan naan dañ naan uh, allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an voilà maanaam loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ daan buñu daan naan zam-zam loolu lañ daan wax maanaam kon zam-zam dafa nekk kon ndox moo xamante ne boo ko xoolee maanaam secret maanaam boo xoolee zam-zam quatre-vingt-quatorze la mooy bi maanaam ci barke yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko zam-zam ñoo tolloo maanaam kon day gis ne lépp ci maanaam secret boobu noonu ci ne tamit daf dafa ciy dellu si ba nga xamante ne comme Yaasin lépp loo ko jàngee maanaam li muy faj loolu zam-zam boo ko naanee loola lay faj maanaam kon day wane maanaam li nga xamante ne noonu la zam-zam nekkee ndox moo xam ne bu bu màgg la summa topp jaa mu daal di dikk ñu daal di koy indee kon bi taskin ci ab maanaam cim boo xamante ne eh, min zahabin boo xam ne ci wurus la mumtaliin boo xam ne dañ koo feesale xikmatan ak xereñ wa imaanan ak ngëm fa afraghaha mu daal di koy sotti fii sadri ci sama dënn maanaam loolu nga xamante ne eh, ndox moom maanaam mi ci nekk maanaam mooy day gis ne ndab li ndabu wurus la waaye lañ ca def ci biir mooy ma mooy xereñ mooy sagesse ah ak ngëm yàlla gu mat sëkk maanaam loolu lañ ci sotti te sagesse xam-xam maanaam ma mooy sunna maanaam al wa comme wa yu'allimuhumul kitaaba wal ma maanaam yàlla moom moo leen jàngal moo jàng maam yonent bi sallallahu alayhi moo jàngal nit ñi alkitaaba téere bi wal xikma ak sunna maanaam mooy ma mooy lu nekk teg ko fa nga ko war a teg wax ko na nga ko war a waxe def ko na nga ko war a waxe fa nga ko a defe ak ko war defe ak na nga ko war a waxe ak ca anam nga nga ko war a waxe loolu moom mooy xikma ah, euh, kon euh, loolu ba pare dafa am baat baatu ma ci boppam dafa am loo xamante ne euh, dafa am baat lu ci nekk moom mooy boo xoolee xaala ak kam maanaam xokk mu xikma maanaam xaala ak ak kam mm-hmm. kam moom mooy mesure ñaata la nombre bi lu bëri léegi nag boo ci yokkee taa marbuta ngir yaatal ko ngir réyal ko comme ni ñuy waxee xalifa allaama fatiha maanaam taagoo nga ci yokk du jigéenal maanaam ngir réyal la loolu nag boo ci yokkee xaa gi nga xamante ne moom mooy ubbi maanaam moom lool day daal di nekk lan maanaam mooy xikma mooy koo xamante ni lépp la koy mesure dafa yaat ci ni muy mesure lépp di ko teg fa mu ko war a teg voilà lépp lu ne maanaam xam-xamam dafa yaatu ba daj daanaka maanaam duñ ne lépp waaye daanaka lépp loolu mooy kooku mooy xakim dëgg koo xam ne dafa am xikma ci ci lépp xam-xam bu sell la ci am bu wér loolu nag ah loolu moom mooy jëmmi xam-xam mooy mooy maarifa dëgg dëgg dëgg voilà Euh, kon li nga xamante ne tamit moom kon borom bi subhaanahu wa taala loolu lañ jël maanaam ak gëm yàlla gu mat maanaam kon gëm ak xam yàlla ñooy ànd ñoom ñaar mënuñoo teqali ko voilà dégg nga kon loolu tamit moom la ñu def tey loolu ñii nga xamante ne ñoom ñooy dem ci yàlla yëpp di rañaan di dem ci borom bi subhaanahu wa yëpp ñaar yooyu faw dañ koy am maanaam mënuñoo mënoo di dem ci yoonu yàlla te doo gëm yàlla gëm gu naka noonu doo xam yàlla maanaam xam yàlla ci anam goo xamante ne euh, mooy dangay xam dig maanaam xam nag day waral koo xam gëddëm xam dayoom day waral nga comporté wu ci kanamam nu baax waaw léegi nga bañ ko nee na bañ ko sottee ci sama dënn gi su ma topp nag at baqahu mu daal di koy tëjaat ma topp nag axasa maanaam dañ koo tëj ba mel dara amu ci voilà nee nga topp axasa mu daal di jàpp bi yadi di sama loxo fa araja mu daal di rañaan ila sama dunya ci asamaan su njëkk si maanaam dañoo tënk hadis bi am na yu bëree bëri maanaam qaala mu ne Jibril sayyidina Jibril alayhi salaam li xaazini sama ñeel fi nga xamante ne moom mooy eh, ki di garder asamaan ad-dunya bu bu suufee si asamaanu adduna bi mooy asamaan bi nga xamante ne foofu la maam Adama nekk alayhi salaatu wa te foofu la weer wi ne tamit. maanaam te moo tax malaaka yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk nag ñoom ñooy malaaka yi nga xam ne ñoo yor wërsëgu nit ñi ñoo yor mëri wërsëgu mbindeef yépp te ay ruux mu mu jaral la ay ruux rek nga xam ne amuñu dara lu takk ci ñoom noonu rek lañ nekkee yàlla borom subhanahu wa ta'ala saa yu bëggee am mbir bu mu amal ci suuf si rek wala wërsëg wala yooyu rek ñoom dañuy wàcc jël forme yooyu comme ni nga xamante ne non boo boo dañuy jël forme boobu di doxal mbir moomu maanaam comme ni nga xamante ne benn baat bu yàlla bëggee benn baat exister day gis am na baat yoo xamante ne exister wuñu woon il y a jékki-jékki rek exister masalan tey baatu féminicide xam ngeen amuñu woon il y a mais jamono ji am na parce que borom bi subhaanahu wa ta'ala wàcce na benn malaat bu jël forme boobu léegi nag forme boobu nag moom lay amal ci kaw suuf bis bu bëggee baat boobu dootu amate day rey baat bi mais moom malaaka bi yéegaat daal di jël forme boobu nag taxaw di sàbbal borom subhanahu wa ta'ala mais day delluwaat ci asamaan si bu xësee ba jël benn forme nag du ko wàcc saa yu borom subhanahu wa ta'ala nam ne wàcce waat lu noonu rek malaaka boobu lay yónni waat lépp dafa am malaaka yu koy gérer malaaka yooyu di gérer yooyu yëpp nag ci asamaan su njëkk sii lañ nekk mooy asamaanu adduna bi moo tax maam aadama nekk fa ngir ne doomu aadama moo tax suuf si di mën a wér ndax asamaan su njëkk sii su fekkoon te ne melutoon ni mu mel maam aadama ne fa kon sii suuf suuf sii suuf sii nit ñi duñ maanaam dara du fi mën a dund maanaam ndax asamaan su njëkk si moo tax mu def fa weer wi ah ci ginnaaw tamit am na yeneen i xeet xam-xam yu ci nekk mais daal ala kulli haal kon maanaam duñ demee a iftax mu ne ko ubbil waaye xaala mu ne ko man xaala ko kum xaala mu ne ko Jibril Seydina Jibril la alayhi salaatu wa akbar man waaw kooku kana maam ndax bëgg rek dañoo bëgg de waay waay waay kooku kana waay mu ne ko Jibril waaw ah, maanaam du la ñu ko voilà na ko ko àndal mu ne ko sayyidna Muhammad sallallahu alayhi ah, yabal nan ko mu ñëw aw ursila ilayhi voilà maanaam ngir bëgg giñ bëgg voilà ci ne kat ayante bi sallallahu alayhi wasallam mi ñëw ñu bëgg ci lool maanaam naka noonu asamaan suñ dem noonu la doon deme sallallahu alayhi wa sallam xadis bi imaam Bukhari rahimahullahu taala indi woon xadis trois cent quarante neuf gisoon nañ ko ci njaal benn kitaabu salaam maanaam euh, ci moom mooy dëgg digg mooy premier daanaka premier xadis bi ñu gis ci kitaabu salaat mooy baabu kayfa furidati salaat fil isra'i maanaam euh, ci buntu boobu la woon hmm. muy premier xadis bi nga xamante ne moom lañ gisoon ci kitaabu salaat imaam Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro trois mille trois cent euh, quarante deux muy ci ahadithul anbiya salawatullahi wa salaamu alayhim mooy kitaabu bi wax ci mbiru yeneen yi alayhi salaam ci baabu zikru Idris ala Idris alayhi salaam wa qawlillahi wa qawlillahi ta'ala wa rafa'nahu makanan aliyya waaw sayyidina Idris alayhi salaam borom subhanahu wa ta'ala da ka yëkkati ci maqaama boobu maanaam ngir moom asamaan si mu nekk mooy asamaanu jant bi moom mooy mooy xutbu lépp bi solaire bi maanaam asamaan yeeg maanaam suuf si yëpp bu dul woon jant bi bu fi nekkutoon ñoom duñ fi nekk moo tax sayyidina Idris foofu lañ ko teg borom subhanahu wa ta'ala ne yëkkati nañ ko maqaama bu kawe. voilà moo tax xutbu zamaan yi maanaam di taxawee ci diggal diggal tànk ma Seydina Idris alayhi salaam waaw dégg euh, moo tax euh, foofu moo tax jant moo tax boobu bisub dimanche bi al ahad foofu ci la créé wu jant bi bisub altine ci la weer wi créé muy asamaan su njëkk si moo tax yeneen bi saa saa muy albadru mu gën a àdduna altine bi bokk na ci secret yi tax waaw dégg nga imaamu muslim tamit indi na xadis bi cent soixante trois xadis numéro cent soixante trois xadis bi waa saabu kutubu sitta maanaam ci ni mu mel nii ñoom ñaar ñoo ko maanaam muy imaam Bukhari ak imaam Muslim rahmatullah alayhim muy mun jële Seydina Abu Anas Seydina Anas ibn Malik ak Seydina Abu Dharr kon ñoom waa saabu kutubu ñoom ñoo ko ci indi no qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab lay haddathana Muhammad euh, te euh, moom euh, mooy mu ne huwa ibnu Salaam te lool ci riwaaya Abu Dharr rek la am maanaam huwa ibnu Salaam te moom mooy al-Bikandi ah, mu ne qaala akhbaranaa al-Fazaari te moom mooy Marwaan ibnu Mu'aawiya ibnu al-Haaris ibn Usman al-Fazari rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Kufi al-Fazari di waa Kufa summa al-Makki maam waa Kufa la ginnaaw mu nekk waa Makka ginnaaw mu nekk waa Dimashq mooy waa Damas moom mi ngi gis moom mi ngi bokk ci juróom-ñetteelu génération bi génn àdduna 193e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an Asim te moom mooy ibn Sulayman al-Ahwal euh, Abu Abdurrahman dañu ko Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala di waa Basra di qaadi foofu rahimahullahu ta'ala Euh, bokk ci ñeenteelu génération bi comme niñ ko gisee woon génn àdduna cent quarante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Sha'bi tamoom mooy Aamir ibnu Sharahil ibnu Abdal euh, Abu Amr ash-Sha'bi rahimahullahu taala euh, di waa Kuufa di imam bu mag comme niñ ko gisee woon rahimahullahu taala gane àdduna vingtième année génn àdduna cent trois jàpp cent quatre-vingts année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna Ibn Abbaas radiyallahu taala anhumaa haddathahu moo ko nettali qaala nee na saqaytu nandal naa rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam min zamzam ci zamzam fa shariba mu naan wa huwa fekk moom qa'imun mu ngi taxaw maanaam mooy kon ki ko joxoon ndox ca maanaam rootal na ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam Seydina maanaam ngir ne eh, Ibn Abbas boog radiyallahu anhu ngir ne ñoom seen waa kër ñoom ñoo doon gérer loolu ñoo doon gérer nandal gi moom bokk na ci ñu jox yonent bi sallallahu alayhi wa ñu naan dégg nga nee na eh, fekk wa huwa fekk moom qa'imun eh, mu ngi taxaw imam euh, euh, kon loolu day tegtale ñaari mbir maanaam day tegtale ngëneelu zam-zam lu tax mu indi ko fii mooy le fait que yenent bi sallallahu alayhi bi mu tawaafee ba pare dafa dem naan ci ndoxum zam-zam moom tawaaf dem julli ñaar rakka ginnaaw maqaam Ibrahima dem lan naan ci ndoxum zam-zam bi maanaam loolu def sallallahu alayhi wa sallam ma beneen bi ci des moom mooy kon ngëneel gi nekk ci ci jamono jooju noonu nga naan ci ndoxum zam bi maanaam kon jamono jooju bu dee amul benn ndox buñ ne la nga préféré ko lu dul ne dana ah demal naa ne ci zam-zam mooy ngëneelu zam am maanaam zam am na ngëneel gu rëy bu ci nekk te it borom subhaanahu wa ta'ala ci manasikul hajj yi fi ñuy aj maanaam ndox moom la fa def maanaam rawatina ci kaaba gi na xam ne ndox moomu noonu maanaam ak kon ngëneel gu mag bi nga xam te ne moom moo ci am ak le fait que mu nekk dëkkaale ak Kaaba gi dëkkaale ak maqaam Ibrahima alayhi salaam dëkkaale ak Safa ak Marwa dëkkaale maanaam dëkkaale ak mboolem yi nga xam ne mooy manaasikul hajj loolu yëpp day beneen ngëneel la bu mu am loolu nag bokkul sax ak li nga xamante ne moom mooy le fait que ndox moomu ci boppam nekk ndox mi balle fi nga xam ne fa la Kaaba ga ne maanaam tey euh, euh, ndox moomu noonu. Euh, dañuy wax sax ne moom moo continuer maanaam ci suuf ronam moo continuer ba ci fii yenent bi tëdd sallallahu alayhi wa sallam maanaam euh, waaw te beneen mbir bi tamit booy wane ngëneelam mooy le fait bu jeex maanaam euh, ay ay ay ay ay millénaire a ngi nii mu ne fa te du lu jeex loolu beneen ngëneel la man ngir ne mooy balluwaay bu mag bi comme niñ ko gisee hmm? te te dafa am dafa am secret spirituel bu ci nekk mooy secret yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne maanaam mooy suuf si ñu tabaxee si ñu tabaxee jëmmam bi tedd ji sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax kon mun naanti waxoo fekk moom qa'imun muy aji taxaw sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu tamit beneen mbir la bu lay tegtale moom mooy naan di taxaw dara nekku ci maanaam te loolu moom mooy li ëpp ci borom moo xam ne am ni ñu nootal doonte am ñu bëri ñoo xam ñeneen ñu bëri ñoo xam ne jàpp nañu loolu dafa dañ kaa sib waaw ah, dañ kaa sib yent bi sallallahu alayhi day jàpp ne yent bi sallallahu dafa taxaw ngir wane ne lii dagan na mën nañ koo def waaye dañ kaa sib waaye li gën a wiir mooy ne dagan na maanaam da yent bi sallallahu naan na taxaw naan na dox naan na naan tëdd daal moom na dox naan na taxaw naan na toog sallallahu alayhi wasallam qaala te mooy Ahwal mu ne fa xalafa waaye waat na Ikrima mm-hmm. hmm, mooy mawla Ibn Abbas radiyallahu anhu ne maa kaana nekkutoon yow ma izin ci bés booba illaa lu ala ba'irin ci kaw gëlle moom maanaam moom dafa waat ne noo yent bi saa sam keroog bi mu tawaf ya gisul ci kaw gëlle moom la nekkoon <laughs> waaw voilà kon maanaam bi muy naan ci kaw gëlëm gi la nekkoon waaye euh, hadith bi imam Ash-Sha'bi rahimahullahu taala imam bu màgg la moom mu ne Yonent taxaw na mooy mën na wàcc gëléemam benn jamono maanaam ndax ba muy julli di jiite nit ñi keroog taxaw nekkutoon ci kaw gëléemam da da bi muy jiite nit daa daa wàccoon maanaam kon ak naka noonu bi muy tawaaf daa da dox da nekkoon ci kaw gëléemam bi muy julli ñaari rakka ci ginnaaw ma xam Ibrahima daa wàccoon maanaam kon loolu moo tax wax jii nii du loo xamante ne day dàq wax ju njëkk ji wallahu a'lam hadis bi imam Bukhari euh, rahimahullahu taala euh, indi na ko hadis numéro cinq mille six cent quinze ak cinq mille six cent seize cinq mille six cent dix-sept imam Muslim indi ko hadis numéro deux mille vingt-sept ñeent yoon imam At-Tirmidhi indi ko hadis numéro mille huit cent quatre-vingt-deux imam An-Nasa'i indi ko hadis numéro deux mille neuf cent quatre deux mille neuf cent soixante-cinq imam Ibn Maaja indi na ko hadis numéro trois mille quatre Euh, imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko juróom ñetti yoon kon ñu gis ne hadis bi ashaabu kutubu sitta ñu ñëpp solo nañ ko moom des imam Abu Dawud as-Sijistani rahimallahu al-jami' mu ne baabu tawaafi qaarin baabu buntu ngi nii boo xam ne day leeral tawaafi qaarin maanaam tawaaf bi nga xam ne moom la alqaarin di tawaaf maanaam alqaarin nag mooy ki nga xam ne moom mooy def alqiraan maanaam qiraan ci aj maanaam moom mooy benn ci ñetti xeeti aj yi nga xamante ne mën naa ne mooy al euh, euh, ifraad ak qiraan ak tamattu maanaam ifraad mooy dangay ngay aj kese maanaam euh, euh, xiraan moom mooy da ngay aj boole kook umra maanaam bu boobaa loolu moom mooy xiraan nga xam ne da ngay ak umra te doo simmeeku ñoom ñaar ñëpp nga yéene bokk naka noonu tamit li nga xam ne moom mooy tamatoo mooy ne da ngay da ngay umra booy dem da ngay yéene umra maanaam nga daal di euh, boo umra ba noppi nga daal di simmeeku soo simmeekoo ginnaaw ga nga daal di dem nag dooga ba bis bi nga xamante ne moom mooy juróom-ñetteelu fan bi ci weeru ci weeru maanaam biñ ne suba la euh, suba la Arafat maanaam ngay daal di dem nag euh, Minan maanaam daal fay julli tisbaar tàpp sant timis gee euh, xaar suba gi nga daal di laxas dem fële ca ca Arafa maanaam balaa nga yegg Arafa foofu ca jumaa ja nga julli foofu tisbaar ak tàkkusaan maanaam ñu jiite la nga nga boole leen comme ni ko imam bi di defee daal di def xutba boobu nga xam ne mooy xutba yawmul hajjil akbar ah ginnaaw ko ñu daal di dem Arafat maanaam daal di yeggale li ci des maanaam loolu moom mooy. Ah, ah, tamattu maanaam kon ñett yooyu ñoom ñoo am comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci seenu ngëneel ban moo gën bi ci des tamit loolu tamit gisoon nañ wuute yi ci borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim amma qiraan ah, kon maanaam léegi nag tawaaf boobu nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa nosee buntu bi ba pare wax ne tawaaf bi alqaarin di def maanaam alqaarin mooy kii def qiraan maanaam mooy day lëkkale ndax qiraan maanaam ci qarn lay jóge maanaam mooy day lëkkale maanaam xam ne da ngay lëkkale ñaari mbir ko gis nga yi voilà ñaari béjjën xarn corne maanaam béjjën voilà corne même pas français corne la maanaam li nga xamante ne noonu la ñu ba pare di avancer ndox mais en parallèle voilà moo tax xarn tamit loolu la xarn mooy jamono tamit xam nga dañ naan xarn dañ koy wax jamono siècle dañ koy wax tamit xarn mooy ak maas maanaam ngir ne ñoom ñëpp dañuy bokk fi ñuy ni ñuy dundee di di dundandoo en parallèle ku nekk dund sa dund ah. maanaam comme ni béjjën yi ku nekk di yéeg di màgg sag màgg ah mais ñoom ñëpp dañuy lëkkaloo voilà voilà boo xam moo tax Dul Qarnayni mooy boroom ñaari dund yi nga xamante ne dañoo parallèle maanaam dund nguur gi ak dund spiritualité bi temporel bi spirituel bi ba pare yëpp mu am ci maanaam mu nekk ci ci sommité bi ndax bu dee ci nguur gi moo yoroon adduna bi yëpp ba adduna bi rek bu dee ci spiritualité bi gis ngeen ko ni ko Alxuraan nettalee voilà ar suuf yi yëpp mu mën leen a pénétrer yàlla borom subhaanahu wa ta'aala won ko yeneen monde yi mu dem di duggante di duggante waa adduna yooyu maanaam nga xamante ne paleem bi rek paleem bi soixante-dix mille malaaka dañ ko tawaaf bis bu jot maanaam ak yeneen ak yeneen ci ay ngëneel yoo xamante ne day wane màggaayam ci wàllu ci sommité bi nga xam ne moom la amoon ci spiritualité mooy borom ñaari bay jén yi maanaam boroom ñaari voilà <laughs> wàll yi maanaam kon général maanaam xarin kon lool xaarin tamit mooy loolu ki nga xamante ne day defandoo aj ak umra defandoo leen am même ñu lëkkaloo voilà voilà nga xam ne xarin tamit mooy seytaane bu bon boobu di nekk ci biir nit ki maanaam nga xam ne day lëkkaloo ak bakkanu nit ki xam ne voilà ñoom ñooy ànd ñu lëkkaloo nekk di avancé dégg kon nag euh, ki nga xamante ne moom mooy alqaarin kon maanaam kooku nan lan lay nan lay euh, tawaafe maanaam ndax day tawaaf benn tawaaf wala day tawaaf ñaari tawaaf loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullah alayhi muy fuqaha euh, maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne bu ñëwee nit ki bu ñëwee di tawaaf dana tawaaf rek lay tawaaf maa bu dee def qiraan amma ak ñi nga xam ne ñooy fuqaha han euh, shafi'i ki euh, hanafi rahmatullah alayhi am na ci hanabila ñu wax li mu wax li ñu wax rahmatullah alayhi mooy ne bu ñëwee day tawaaf tawaaful kudum ba pare maanaam bu tawaaf boobu day nekk tawaafu umra mu mu defaat beneen tawaaf pour tawaafu at bi maanaam ngir da leen di lëkkale waaye li nga xamante ne moom mooy li wér insha allahu taala mooy ne benn tawaaf rek la ñuy def comme ni nga xam ne noonu la ko xadiis yi di nettalee insha allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab lay haddathana Abdullah ibn Yusuf moom mooy at-Tinnisi Abu Muhammad at-Tinnisi al-Qula'i rahimahullahu taala mu ne qaala akhbarana Maalik imaamu daaru hijra Ali ibn Shihab mooy az-Zuhri an Urwa ibn Zubayr ibn Awwaam an Aisha ummul mu'miniin radiyallahu taala anha mu ne naa qaalat xaraj naa génn nañ ma rasulullah nag ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatul wadaa ci hajjatul wadaa maanaam aj bi nga xam ne moom da mooy aju tàggoo bi fa ahlal naa ñu daal di daal di ahl talbiya maanaam mooy ñu daal di armal bi umratin ci umra summa topp nag qaala mu ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa ne man képp koo xam ne kaana nekk na maa ahudi ànd ak moom hadiyu hadiyu fal yuhilla na daal di armal bil hajj ci aj wal umra tak umra kon loolu moom mooy xiraan mooy ku am hadiyu ku am lool tamit sart la ci xiraan mooy ne hadiyu bi da nga koy yóbbaale maanaam doo doo bàyyi ba yegg foofu doo koo rek yóbbaale doo ko wut bu boobaa li ngay def moom mooy ifraat wala tabattu voilà boo defee ifraat nag hadiyu bi du nekk sart boo defee tamattu hadiyu bi sart lay doon boo defee xiraan hadiyu bi sart lay doon waaye nag xiraan moom da ngay yóbbaale hadiyu bi alors que bi foofu dem ba foofu doo ko fawul mu ne su ma topp nag laa yaxillu nee na euh, simmeekuwul xatta maam ci armal gi xatta mbete yaxil la euh, mu simmeeku min huma ci ñoom ñaar ñëpp maanaam kon ñoom ñaar ñëpp la boole loolu moom mooy xiraan ah kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kon képp kuy def euh, koo xam ne da nga def xiraan mooy da ngay da ngay da da ngay ñëw nga daal di soo umra ba pare doo simmeeku da xaar ba aj jot nga ajandoo ak ñëpp soo paree ngay doog a simmeeku rendi sa xaddi yu simmeeku fa qadimtu nee ma daal di ñëw nag makkata ma wa ana fekk man haidun damaa amee mbërëg fa lamma ba nga xam ne xaday naa lañu ñu def ba ba jeexal xajjanaa suñu aj bi yëpp ndax qada day tekk atam na maanaam matal comme fa iza qadaytum manasikakum fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi loolu mooy boo julli gi matee waaw waaye qada day tekki fay ah voilà dégg nga euh, kon nag wala ma xam ne qada tamit day tekki atte wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ah dégg nga wala ma xam ne kon qadayna wala ama ma ma ma fatakum ma ma ma ma ma wa ma adraktum fa sallu wa ma faatakum fa faqdu loolu day tekk fa atimmu waaye mën naa tekk tamit fay fay leen hmm? dégg nga falamma qadaynaa ba nga xamante ne kon nag euh, matal nañ xajjanaa suñu at arsala nii mu daal di ko yabal ma abdura mu yóbbu mu yabal ma ma Abdurrahman ànd ak sayyidina Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu anhu ila Tan'im ca Tan'im mooy fi ñuy wax masjid Aisha jamono ji foofu loolu lañ koy tuddee ah nee na faatabartu ma daal di umra maanaam ma jugee foofa daal di umra ñëw umra si maanaam kon mooy boo duggee Makka nga bëgg a umra fekk nga fekk wala doo dem rek umra ba ca xaram ba nga doog a dugg si nga nga armal foofu ngay dugg umra ba mu def ne maanaam boo dëkkee Makka waaw nee nga fatamart nee na fa qaala mu wax yent bi sallallahu alayhi ne haadihi lii mooy makaana mooy mooy mooy wuutu ah umra ta ki sa umra ga maanaam sa umra ga nga bàyyi woon maanaam jotuloo def umra kon lii moom moo koy wuutu maanaam mooy danga ko dafa dangaa mel ni ku ko fay waaye kon dañu gis ne umra googu umra jaamu yàlla la comme li nga xam ne mooy li li ñu nootaloon insha allahu taala nee na fa taafu mu daal tawaaf alladina gaa yi nga xam ne ahallu ñoom dañoo ah, armaaloon bil umra ci ci umra mooy ñuy def tamattu summa topp nag ba ñu umra ba pare xallu ñu daal di simmeeku mooy loolu mooy kii def tamattu loolu lay def kii def tamattu moom buy dugg si day yéene ni day umra bu yegsee ba ci biir bu umra day daal di simmeeku alors que kiy def xiraan bu di bu defee ba pare bu simmeeku après lay ñëw aj si maanaam après lay aj maanaam bu ci juróom-ñetteelu fan ba day yéene aj bu dee amul hadiyu nag ñu muy def bu boobaa dañuy sopp mu daal armaalaat ci fan yi yi njëkk yi maanaam balaa maanaam euh, juróom-benneel juróom-ñaar ak juróom-ñetteel maanaam bu ko defee ah mu mën a mu mu mën a maanaam mu teel a mu teel a woor mu mën a woor ñetti fan yi fil xaj ci aj ci période at bi après bu ñibbee mu woor juróom-ñaari fan loolu nag mooy ku dëkkul masjidul xaram ku dëkkul ci xaram bi Makka Makka ak xaram bi mu ne nag fa taafa kon mu daal di tawaaf alladina gaa yi nga xam ne lu ñoom ñoo armaaloon bil umrati ci umra su ma topp nag xallu ñu daal di simeeku su ma topp nag taafu ñu tawaaf tawaafan ak tawaaf axar beneen boo xam ne baada an raja'u baada ginnaaw an ba nga xam ne raja'u dellu si nañ min mi nan tukki ci mi nan maanaam boobu moom mooy tawaaful ifaada mu nañ ko tawaaful boobu la wa amma daal nag alladina gaa yi nga dañoo boole woon ñoom baynal hajj diggante aj wal umra umra ñoom tawaafu dañoo tawaafoon tawaafan waahidan benn tawaaf keese lañ tawaaf maanaam biñ ñëwee dañoo boole tawaafu aj umra loolu nag li tax mu mën a ne mooy comme julli rek maanaam ni nga mën a dugalee julli naafila ci ronu biir julli farata ni nga xamante ne nga mën a dugalee masalan euh, cangaayal farata nga dugal njàpp ci biir maanaam tey nit ki su bëggee euh, sa sangu farata maanaam su amee lu muy sangu farata xam ne jàpp da koo war njàppam toj na daa war a sangu farata maanaam tey daa amee janaa ba fa pare def la lu raxas na njàppam toj cangaay li day daal di doy wëlli li ci des fii tamit Euh, tawaaful qudum day daal di doy wëllif tawaaful umra bi bu defee bu defee saayu diggante safa ak marwa mu doy ko wëllif sa saayu bi mu waroon a def ci bu waree def umra su ko defee après nag day dina ñu wadde dina dina tawaaf dina tawaaful ifaada dana ko defaat waaye du jar muy maam du simmeeku ba du jar muy tawaaf ñaari tawaaf yoo xamante ne danaan bii pour aj la bii pour umra la benn rek lay def alors que Hanafi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne yëpp la war a def waaye hadith yi de tegtale ne maanaam benn rek lay def wallahu a'lam ah, hadith bi imam Bukhari rahimahullahu taala indi na ko lu bari indi na ko ah, hadith numéro 316 317 319 dina ko indiwaat 1545 ah, 1556 euh, ba 1500 soixante yoo xamante ne mille cinq cent cinquante-sept rek moo ci bokkul naka noonu da ko indi mille cinq cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-cinq mille cinq cent soixante-huit mille cinq cent soixante-dix mille cinq cent soixante-douze ak mille six cent mille six cent cinquante et un mille six cent quatre-vingt-onze mille sept cent neuf mille sept cent vingt mille sept cent vingt-quatre mille sept cent trente et un mille sept cent quatre-vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-cinq hmm, mille sept cent quatre-vingt-six euh, mille sept cent quatre-vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-quinze euh, ak ah, deux deux mille hmm, neuf cent cinquante-deux quatre mille trois cent quatre-vingt-quinze ak sept mille deux cent vingt-neuf yëpp na indi rahmatullahi alayhi euh, imam Muslim tamit indi na ko xadis deux cent euh, onze dina ko ci indi euh, juróom ñeenti yo juróom juróom ñeenti yoon la indi juróom ñetti yoon bo juróom ñetti yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille sept cent soixante-dix-huit mille sept cent quatre-vingt-un ba mille sept cent quatre-vingt-quatre bu imam An-Nasa'i yi nag xadis numéro euh, deux cent quarante-deux deux mille six cent cinquante deux mille sept cent soixante-quatre deux mille huit cent quatre deux mille neuf cent quatre vingt ak deux mille neuf cent quatre-vingt-onze imam Ibn Maaja na ko xadis numéro six cent quarante et un deux mille neuf cent quatre-vingt-un imam euh, Maalik indi na ko ci Muwatta euh, xadis numéro mille cent soixante-sept ak mille deux cent vingt-sept imam Ahmad lu bari la ko indi moom itam Ah, ko ñu gis ne hadis bi wa ashaabu kutubu sitta solo nañ ko ñoom ñëpp ba mu des imaam at-Tirmidhi rahimahullahu al-jamii' ma qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Ya'quub ibn Ibraahiim tamam mooy ad-Dawraqi rahimahullahu ta'aala Abu Yuusuf ad-Dawraqi al-Abdi di waa Baghdaad rahimahullahu ta'aala di Faaris maanaam Faaris al-asli rahimahullahu taala gën gën a àdduna 166 année gën a àdduna 252 année maanaam bokk ci sëriñ waa xam bu ci tey bu ne qaala haddathana ibnu Ulayya te mooy Ismaïl moom Ismaïl ibn Ibrahim gën a siiw ci ibnu Ulayya Abu Bishr al-Asadi al-Basri rahimahullahu taala euh, bokk ci huitième génération bi euh, gane àdduna cent dixième année génn àdduna cent quatre-vingt-treizième année ca Baghdad ginnaaw bu mu dëkkee Basra rahimahullahu taala an Ayyub mooy ibn Abi Tamit as-Saxtiyaani an Naafi' mu mawla ibn Umar anna ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala dugg na ibnu doomam Abdullahi ibnu Abdullahi maanaam doomam boobu wa zahruhu ah, eh, fekk digg ginnaam fi mi ci eh, ci kër gi maanaam eh, maanaam dafa dafa dugg maanaam féete ku ginnaaw fa qaala mu ne ko inni naka man laa amanu wóoruma an yakuna ci mu nekk al alaama tey bay na naasi diggante nit ñi fekk ba nekk maanaam alaama tey ndax lan moo tax bay na naas nekk na ci diggante nit ñi xitaalul ak xeex fa yaq du ko bu ko defee ñu du ñu du mooy loolu anul bay kër gi maanaam ñoom dafa ñëw féete ko ginnaaw ne ko mais damay ragal tey ren boo bëggee def aji problème am fekk dafa dañoo waroon dem aji mun ne ko ndax tey soo demoon boo bëggoon a dem boo bëggee dem aje da problème dana am de mu ne ko lu tax mu ne ko ndax de eh, damay ragal ne bi nit ñi dañuy xeex maanaam boobu at boobu mooy soixante-douzième année bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk Hajjaj ibn Yusuf maanaam moo waroon a xeexi moo moom moom moo waroon a dem ah, xeexe ji ak eh, Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam ndax bi nga xamante ne moom la génn kii génn àdduna Euh, euh, Yazid ibn Muawiya Yazid ibn Muawiya bi mu génne àdduna maanaam euh, gaa yi dañoo jaayante woon maanaam ak maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee ay Iraq Yaman maanaam Hijaz maanaam côté boobu maanaam Hijaz mooy Makka Madina côté boobu yëpp dañoo jaayante woon ak Seydina Abdullah ibn xam ne ñoo dëkkoon ay Sham Misra jaayante ak Marwan moom mu bokkoon ci délégué ci ñi nga xam ne ñooy beneen côté bi nag moom la ñëw ne comme que gaayale ñi nga xam ne ñoo dëkkoon a a ñëw at si jamono yooyu yëpp dañ leen téye woon ne leen parce que dañuy bañ bu ñëwee at si dem jaayante ji ak Seydina Abdullah loolu lañ bañoon ñu ne bon léegi yéen doo leen at mais biñ sonnee ci situation boobu nag ñee di kaas maanaam il faut ñu aji ji dañ bëgg aji nangam nangam ci lañ leen wax ne leen ci la euh, euh, Hajjaj ibn Yusuf jël armée bi dem pour xeexi jeeg moom maanaam loolu nag la doon ragal nag ne euh, moom la ko doom ji di wax nag nan ko damay ragal ne boo ñëwee maanaam da fekk nit ñi di xeex te bu boobaa ah, dañ lay dañ lay tënk loolu la ñu tuddee xisaar maanaam dañ lay tënk maanaam de telle sorte ko doo mën a aji ji maanaam da ngay dugg ci xaram bi ba pare mën a aj voilà te armal nga ba pare te xam nga armal boo xësee ba def faw nga matal aj gi comme li alquran wala ak umra sax waatimul hajja wal umrata lillah matal leen aj ak umra ngir yàlla maanaam te loolu moom mooy soo xësee ba tàmbali doo ko mën a bàyyeete bu fekkee ne nag léegi dafa may situation d'insécurité yu tax ñu ne la yow fi mu toll mënatoo aji gars yi ne la non non fii moom dañ la fi teree dugg maanaam da ngay daal mm-hmm. loolu la ko wax nag ni ko loolu laa dégg nga falaw ah a akan neexoon nga toog fa qaala mu ne ko xat dëgg-dëgg xaraja génn rasulullah ndawal yàlla ali sallallahu alayhi wasallam fa xaala mu daal di dox diggante mu kufaara mu dox ah, kufaaru Quraysh yéefir waa Quraysh baynahu diggante mu baynal bayti ak kaaba gi yeneen bi sallallahu alayhi ñëwoon ne def na ko mooy sulaal Hudaybiya at moom at foofu Hudaybiya juróom benneelu at ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu jóg dem war a ji dem war a umra ji bopp ñu ñëw gars yi ne leen non finalement ñu négocier ba ci déwén si lay dooga mën a ñëw acc ñu tuddee ko umratu qada maanaam kon fa in waaw mu ne ko nag yenente bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ne ko mais comme yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu mel noonu dal na ko de kon nag fa in su fekkente ne rek xëy na dox nañ bay ni sama diggante bo bay na woo ak kër néegu yàlla bi am alu ma def kamaa nag kéem na nga xam ne rek fa ala noonu la defoon rasulullah ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wasallam li yenente bi defoon at boobu dong lay def bi bu boobaa sallallahu alayhi wasallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu daal di waxaat aaya ba laqad gin naan dëgg-dëgg wallahi kaana nekk na lakum ñeen leen fii rasulillah ci jëmmi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam kese uswatun di aw royukaay xasanatun bu rafet summa topp nag qaala mu ne ushidukum maa ngi leen bi defoon sallallahu alayhi wasallam dem mu ñëw fa at mu ñëw fay ko mu ne boobaa loolu dong lay def su ma topp xaala mu ne ushidukum maa ngi leen di seedaloo am ni naka man kat xat aw jabtu ne waral naa maa umrati sama umra gi xajjan ak ak umra gi def mu ko mu nekk umra kese waaye dama koy boole ak ak xaala mu ne su ma topp nag xadima bi mu ñëwee maanaam kon loolu mooy daa bëgg def teraan bi mu yegsee fa tawaafa mu daal tawaaf la huma ñeel leen ñoom ñaar tawaafan waahidan benn tawaaf kese mooy ne mooy teraan benn tawaaf rek la ñuy def wala imam Bukhari kon indi ko rahimahullahu taala hadis bi imam Bukhari dina ko indiwaat hadis numéro mille six cent quarante mille six cent quatre-vingt-treize sept cent huit hmm? mille huit cent six mille huit cent sept mille huit cent douze mille huit cent treize deux mille sept cent un quatre mille cent quatre-vingt-trois euh, ba quatre mille cent quatre-vingt-cinq ak quatre mille deux cent cinquante-deux imam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 muy muy indiwaat jëmmi hadis euh, bi mu daal di wax qaala bi mu muttasil fi kitaab la haddathana Qutaybata moom ibn Sa'id mu ne qaala haddathana Layth maanaam li mu jël ci a Maalik bi ci Layth imam Layth ibn Sa'd la a jëlee an Naafi' an anna ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar a ta'ala anhuma araada ah, dafa namoon al-Hajjaj aj aama bi nga at ba nga xam ne nazara ci la wàcce al-Hajjaj mooy Hajjaj ibn Zubayr sayyidina Abdullah ibn Zubayr ibn Umar radiyallahu anhu faqila ñu wax la woon ñal ko ne ko inna an-naas inna an-naas naka nit dañoo nekk baynahum seen da kaa inoon aji nekk la ba inoom seen diggante xataaloon ak xeex wa in naata ñun kat naxaafu dañuy ragal an yasudduka ci li du mooyul la maanaam ñu ñu teere la ba doo mën a aji ji fa qaala mu ne laqad kaana la lakum fii rasulillahi uswatun hasana laqad wallahi giñ naan dëgg dëgg kaana nekk na lakum ñeel leen fii rasulillahi ci jëmmi ndawal yàlla li kese sallallahu alayhi wasallam uswatun hasana roykaay bu rafet idan kon nag bu boobaa asnaaw damay def rek kama kem li nga xam ne sanaa noonu la defoon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam inni naka man kat ushidukum maa ngi leen di seedaloo anni naka man kat kat dëgg dëgg aw jabtu waral naa ah saa bopp umratan umra su ma topp nag xaraja mu génn hatta mbete iza kaana maa xam ne nekk na bi zahirul bayda ci al bayda maanaam comme diggante Makka la Madina comme niñ ko gise woon booy doog génn zul euh, euh, euh, zul hulayfa qaala mu ne ma sha'nul Euh, mbiru aj ak wala umrat ak umra maanaam nekkul macha allah nekkul mbiru alxaj aj ak wala umrat ak umra illaa waahidun ci saa man mën naa koo def ci aj ba ko ci aj la la wax voilà ushidukum maa ngi leen di seedal am ni naka man ka xat dëgg-dëgg aw jabtu waral naa sama bopp umrat yi wa ahda ba pare mu daal di yóbbu nag hadiyan ab hadiyu mu daal di yóbbaale euh, yoraal hadiyu istaraahu boo xam ne mu ngi ko jëndee bi Qudayda bi ca Qudayda maanaam avant mu yegg ah voilà ca ca balaa mu yegg ci xaram ba walam yazid te yokkul ala zalika ci kaw loolu falam yan xar moo tax lojul walam yaxilla te simmeekuwul min shay'in ci dara loo xam ne xaruma min moom la armaale woon simmeekuwul ci armal gi te lojul maanaam rendiwul gëléemam googu mu yóbbaale walam yaxliq te watuwul walam yaq walam euh, yu qassir te wàññiwul karawam watuwul wàññiwul karawam ah xam nga kii def euh, xiraan du ko soxla kii def tamattu nag bu simmee ko day soxla wàññi karawam boobaa nag dañuy sopp mu wàññi karawam kese bañ a bañ a watu pour lan pour su ajee mu mën a am lu mu wat ah? dégg xataa bete kaana mu nekk yow ma naxari bisub <laughs> ah, loj gi maanaam muy tabaski fa naxara mu daal di loj wa xalaqa mu daal di watu war gis ne an na dëgg-dëgg xat dëgg-dëgg xadaa matal na tawaafal xaj ji umra ak umra bi tawaaf yi ci tawaafum al awal bu njëkk ba mataloon wa qaala ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu nee kazaalika naka nii ma def nii faal nii la defoon rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam day wan ne benn boobu rek la ñuy def maanaam doo def defaat ci moment boobu hmm? ok euh, hadith bi euh, gisoon nañ ko léegi euh, gisoon nañ tamit ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam Abu Dawuda ak imam Ibn Maaja imam Abu Dawuda ak imam Ibn Maaja ah, rahimahullahu ah, jamii maanaam ah, ci ci ci riwaaya bii nii maanaam riwaaya bi version bi imaam Ibn Maaja solowowu ko nii waaye su dul loolu maanaam bu dee ak xadiis yu ko nuur imaam Ibn Maaja solo na xadiis ma deux mille cent cent soixante-quatorze ak deux mille neuf cent soixante-quinze waaye ci riwaaya bii nii solowowu ko nii eh, ci ni nga xam ne noonu lañ ko indee nii boole ci maanaam eh, yenn